di suuratul faadiha ak tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim laqad ibtagaw alfitnata min qablu wa qallabuu laka alumuura xatta jaa alxaqu wa dahara amru llah wa dahara amru llahi wa hum kaarihuun mu ne ñoom ñiy naafiq yi laqad ibtagaw alfitna du ci ghazwatu Tabuk bii kese lañ lañ lañ lañ doon sàkku yàq seen diggante ne ak noonoo def li nga xamante nag mbañante ci diggante nit ñi ci jullit ñi déedéet lu tey lañ ko tàmbali laqad dëgg-dëgg ibtaghaw yàggoon nañuy sàkku de alfitnata mooy yàq seen diggante nekk dugal ak rambaaj ba pare def lu yées ci seen biir ak tasaaroo waaye it yàggoon nañoo sàkku ngeen mel ni ñoom moo tax ñu doon convaincre fexe di convaincre seen mbokk yi nga xam ne ci waa mi Medina ala saakini afdalu salaati wassalaam ngir ñu génn ci diine jii def ni ñoom daal mooy di wane nii daal waaye bu leen ci gëm dara mu ne min qablu lu jiitu te mooy lan lu jiitu bés bi nam ko nañ defoon ghazwatu Uhud rek Euh, naafiq bu mag bi Abdallah ibn Ubay daal di yóbbu un tiers u armée bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme niñ koy gisee ci ghazwatu ci suuratu i Imran insha Allahu taala nga xam ne dafa ñëw génne yo li ñuy di dem Uhud mu ñëw ba jege yéeféer yi nekk fee ñoom Abu Sufyan ñoom Umayya ibn Xalaf ñoom kii bokk Safwan ibn Umayya ñoom Ikrima ibn Abi Jahl ak armée ki nga xam ne mooy Quraysh bi daal léegi moom mu ne non fii xare du fi am quoi après daal di dëpp ak un tiers armée bi ñépp nekkoon ni naafiq loolu nag nga xam ne loolu defuñ ko stratégie la woon boo xam ne moom ci boppam bëgguñoon a génn mais ab la woon buñ tegoon ngir daal di daal di sooyal daal di gàcceel yonent bi alayhi salaatu wassalaam buñ génnee ba mu jàpp ne mën naa sukkandiku ànd bii nii daal di ari ñu xarit waa Quraysh ñu dem ba foofu ñu dëpp ngir seen mbokku lansaar yépp nga xam ne ñu ëpp ci lansaar ci ci ñum daan na bi daal di fay bàyyi yonent bi alayhi salaam ak muhaajiruuna yi nga xam ne bariwuñ woon kon yàgg nañoo def lool waaye laqad ibtaghawul fitnata min qabl yàgg nañuy rambaaje ci biir jullit ñi comme na nga xam ne ca ghazwatu Muraysiya ca la moom mii di Abdallah ibn Ubay ibn Salul président naafiq yi wax naan la in euh, euh, la ilal madinati la yuxrijanna al a'azzu min ne ñu delloo Medina keroog bi nga ne mooy ci la jaamu ki nga xam ne booy ba doon liggéeyal Seydina Omar radiyallahu anhu ci la jote woon ak benn lansaar yi ca ndox ma ngam ne ba nga xam ne kii léegi ñu jote kii ne yàlla lansaar ñii ne yàlla muhaajiruun ba yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen lu tax ngeen di woote ku nekk naan woo di woo sa sa clan loolu bàyyi leen loon daaw fa innaha muntina bàyyi leen ko loolu salte la ak woote wu naan fii lañ bokk ci noonoo ak bëgg a wuteeg nit ñi ak ci wàllu ay loolu dafa salte lu ñaaw la te lu xeeñ la lu salte la léegi nag moom mu mer ne man daal gisuma ñun daal suñu mbokk borom rëy yéere yiw Quraysh yi te diis le ko lu dul daal li nga xam ne moom la adage bi di wax daal bu doon tay ñu ne mooy li wolof njaay daal di wax nga xamante ne ni mooy daal yow daal di sàmmin kalbak ay wa yow nekkal koo xamante ne nii da ngay duufal sab xaj bu xëyee gis nga yow lay njëkk a mat ñun daal loolu daal laa fi gis walla iyaazu billaah léegi nag mu ngi noon naan naan yéen yee ko defan yéen sama mbokk yi yéen waa lamsaar yéen a ko defan yéen leen ba ñu jàpp ñoom fii mu ne ñoo leen ëpp droit ci dëkk bi mooy wax yooyu nga xam ne wax yu tard yooyu nga xam ne mooy jikkooy kuffaar dëgg la loolu lañ fexe woon ñoom di fexe di def ci biir jullit ñi ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy fay moo yooyu yépp ak yeneen yi ñu def dafa bari nekkuñu fi mën a tudd yépp mu ne loolu kon la naan laqad taxawul fitnata min qablu ataab utal yàggoon nañoo sàkku li nga xam ne mooy mooy yàq seen diggante min qablu ak lu bon ci yéen lu jiitu woon lii waqallabu lakal umur ñu daal di jàllar bi mbir yi ci yow jàllar bi la mbir yi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci wane gi nga xam ne moom la ñuy wane li nga xam ne mooy lu wuteeg li nekk ci seen biir te mooy ak kéeféer ngir pëtëxal la ngir man laa suruxloo daal nax la ci seeni mbir léegi ba daldi neenal sa diine ji léegi nag mu ne xattaa noonu ma sa nekke de xattaa jaa alxaqu ba li nga xam ne ci la dimbalul borom bi di dëgg daal di accès dootul yi ba nga xamante ne nii mooy dañoo jàppoon ne moo ay Quraysh yi moom dara moo tax lu Abdallah ibn Ubay ak ki nga xamante ne mook mook mook waa mook juifu waa waa waa waa banu banu Nadir ya bañ leen génnee ñoom ñooñu Abdallah ibn Ubay de ki yi kii xam ne Qurayza yu avant boobu Ahzab ñoom ñépp ci doon ndox ngir ñu fay diine yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag loolu loolu waaye nag ba nga xamante ne xattaa jaa ba nu muy dëkk alxaq dëgg di dimbalul borom di nag gaa yi waaye yow mooy seen affaire daal xaw na sooy daal wa diine yàlla ji féete kaw lépp léegi nag noot yi nga xam ne Quraysh ñañ doon ñañ doon ruux ngir ñu gën a dal comme na nga xam ne noonu la seen mbokk ma Kaab ibn Ashraf nga xamante ne nii kàccoor mu mag ba moom nañ koy gis gise ci suuratul nisaa ak ak suuratul maayida loolu surtout ah, ko fi sax mi nga xam ne ñoom la ko ñoom Abu Naila ak ñoom Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu maa dem faati ci ndigalu yonent mi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñoo doon dem ci waa Quraysh di leen ruux ngir ñu mën a gën a xarek yonent mi alayhi salaatu wassalaam daal di leen jeexal benn yoon suñu boroom nag ne noonu lañ mas a nekke ba suñu boroom nag di yëkkati diineem ji mu féete lépp wahum kaarihuun te ba mu gémmiñam ji fekk ñoom ñoom ñu ko bañoon meroon nañ seen xol yi tàng doon na jër mooy amuñ ci woonu bànneex de léegi nag mu ne wa minhum am na ci naafiqi ba léegi waxoon nañ la saar bi li mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma wa ne mooy al-Faadiha mooy saar bi nga xam ne moo xawi suturaay naafiq yu bon yi bu doon sax am nañ dara ci sutura mu ne wa minhum am na ci ñoom man koo xamante ne nii yaquulu mooy wax idan lii waay waay permettre ma jox ma permission ma bañ a dem ci xare bii nga may wax yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala taftin nii ta bu ma gaaral nag ngi li nga xam ne mooy fitnaay jigéenu bilaadu mooy bilaadu banil asfar ya dee waay waaye bu ma ci gaaral ndax mën mii waxoon nañ la kii ci nettali bi bi ñuy def tënk bi mooy al Jadd ibn Qays mi nga xam ne ci la yonente bi alayhi salaatu wassalaam dajeeg moom naan ko hallaka yaa jaddu fii jilaadi bani asfar naan ko moo yow jaddum nu qays nekkoon ab kilifa ci waa banu ma comme niñ ko waxe woon moo lan nga xalaat ci li nga xamante ne nii mooy xareek ñi nga xam ne mooy nit ñu mbokk ñi mo naan ko hi hi hi yonente bi alayhi salaatu wassalaam hay waay looy wax nii waay idan nii wala taftinii qad ma qawmi waat naa ne waay waay teeg ma permettre ma toog ma teg fitna may dem foofu le fitna man de waaye samay nit xam nañ ne amul kenn koo xam ne moo ma gën a mën a muñ man manuma muñ fitnaay jigéen ñi de bu ma demee ba gis Byzantine yo ñu rafet bu boobaa damay tàbbi ci fitna jooj ñu boroom ne alaa mu waaj yi moom lu muy wax nii fil fitnati alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa waawee fil fitnati ci fitna ju gën a rëy lool mooy ak kéefër saqatu dañ lay na day ragal fitnaay jigéenu banil asfar yi bu leen gisee tàbbi ci njaaloo ak fitna ya muy jur ñu ne moom liñ nekk moo gi ñoom saqatu ci lañu ci fitna mooy ci kéefir gi nga xam ne moom lañ ne ba pare di wane lu wuteeg moom muy nifaaq li gën a ñoom ci la ñu ne waaye ala fil fitnati saqatu dañ koo def ay plan ngir bañ ànd ak yow dimbali la ci lii nga xamante ne mooy woote gii ngay woo jaam yi ñu war laa dimbali ci xare bii ñoom kon bañu bañee nag alaa waawi xalaa yu ngeen ma yëgal leen fil fitnati ci li nga xamante ne nii mooy fitnaay bañ a dem fitnaay toog fii bakkaar yooyu ak yi nga xam ne mooy kéefër gi saqatu ci lañu rot wa inna jahannama te nag jahannama la muhitatun safaraaw jahannama aji muur la aji wër la ndomb da leen di wër ndomb wër fees leen fépp seen kaw ak seen suuf ak seen dajoor ak seen càmmuñu fépp lay muur bil kaafiriina lay teg bil kaafiriina yéefér yii nga xam ne ñooy naafiq yi surtout ñoom nga xam ne fi darki la sal yi fa nga xamante ne nii mooy fa gën a suufe fa la ñuy ne léegi nag suñu boroom ne kaay ma wax la gis nga seen jikko ñoom naafiq yi in tusibka hasanatun tasuhum gis nga yow bu la laalee yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye yow jullit bi nga xam ne yaa nangoo tegu ci sunnaa yonent bi alayhi salatu wasalaam bu la laalee hasanatun ak yiiw ak ngañaay seeni mbir baax l'islam bi jëm kanam tasuhum lool da leen di metti lool ngeen am ngañaay ci seeni noon suñu boroom yëkkati l'islam da leen taqunu waaye nag bu leen musiba daalee muy musiba loo xam ne bu tar la ngeen dem par exemple ci xare ngeen dem ñu gañe leen wala yu mel noonu yaqulu léegi lan la ñuy wax qad akhadna amrana min qabl waaye waaye ñun de ñun woon nañ suñuy précaution jëloon nañ suñuy waay ñun daal noo di des stratèges vraiment waxoon nañ ko xamoon nañ ne noo gars yi lu ci génn dañ doon dof dof lu quoi ah waaye leen waxoon nañ leen ne lii c'est pas gagnable alhamdulilah xare bii c'est pas gagnable toog leen fii ñu xool yeneen stratégie gëmuñu ñu te loolu lañ doon wax bisu Uhud naan voilà voilà mu nga am Abdallah ibn Ubay loolu la wax doom ji <laughs> Abdallah ibn Abdallah ibn Ubay radiyallahu anhu di naan voilà bu ngeen <laughs> ay góomam ak yooyu gaañ leen ñu bari mu ñëw di ko xoole di ko catal bët naan voilà mu ngi noonu dëgër bopp voilà bu yéen buñ leen waxee du ngeen dégg man mi xam nekk man <laughs> di wax. fii si ataa an yi mo ataa an Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam topp xale yi bàyyi ma mooy ma man quoi voilà mu ngi nii loolu lañ doon wax laqad naan xat wal iyaazu billah axadna mun daal jëloon nañ am ranaa suñuy précaution bu baax min qablu lu jiitu ñoom ñii ñuy génn ba musiba jii di leen dal defet gii waxoon nañ leen ko mais duñu dëgër bopp mu ne naan ñun nag mën a pris la bonne décision wayata wallaw wane ginnaaw wahum farihun ñu ko seytaan xam nga lii mooy noonu dëgg-dëgg mooy iblis loolu la mel te loolu la mooy ñoom comme kay taalibe iblis la ñuy gën a kawe sax moo tax ñoom jikkoy abaali say dëgg na lain moo leen paas dalee na duy ci jikko yi bañ fees dell bay buuj mooy lan lépp lu dal luy neexloo ak jullit di ko kontaan loo ta mooy liy kontaan loo borom bi loolu da leen di merloo waaye bu dee loo xam ne ab musibaa leen dal naqar boo xam ne da leen a dal defet wala yu mel noonu wala boog yu mel noonu ñoom dañ ciy kontaan moo tax suñu borom ne wa ñu kontaan suñu borom nag ne léegi nag topp tontu leen leen ne xul wax leen leen ne moo lu ngeen di kontaan ci musiba yi ñuy dal jëg leen ne lañ yusibana ñun jullit ñi de duñu dal illaa lu dul ma kataballahu lana li nga xam ne moom la boroom bi bind ca law lawhul mahfuz dogal ko ci suñu kaw ne moo ñuy dal li ñu bindal daal lool kese moo ñuy dal te moo yiiw lii di ngeen jàpp ne defet la sax lu metti la waaw ci biti waaye yiiw la moo tax kataballahu li mu bind ngir ñun tar na rey gi ñu rey ñoom Seydina Hamza radiyallahu anhu waaye coono yi nga xam ne moom la ñuy ngaar daajjoo ngir dem tabu metti na lool waaye loolu nekk lu dul ne duñu laal ci metti ci li nga xam ne mooy ay musiba lu dul loo xam ne lu borom bi bind ngir ñun ndax musiba sax bu dalee jullit ngay nekk loo xam ne mooy ngëneel la ci moom comme li yonente mi alei satu salaam waxoon ne ajaban man de yéemu naa ci mbiru jullit bu ko lu neex dalee mu daal di sant yàlla mu nekk lu baax ci moom waaye bu ko naqar mu daal di mu nekk lu baax ci moom moo tax